ñu ngi woon ba léegi ci lettre yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam yónni woon ñi nga xam ne ñooy buuri jamonoom ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci lettre bi mu yónni annajaashiya malikal xabasha muy lettre bi mu yónni woon la gis bi nga xam ne moo doon buuru Habasha biir buuru Éthiopie jotoon nañu duggaguñu ci contenu lettre bi waaye waxoon nañu réglé woon nañ ana kan ci ndax Négus waxoon nañ la titre la comme ni dammel nekk titre téeñ nekk titre almaami nekk titre kan la ci woon est-ce que mooy an bi nga xam ne moo ko gëm moo gëmoon yàlla te fatoon jullit ñi walla boog déedéet du moom keneen la am na ci riwaaye yi comme niñ la waxoon yu ñoom imaam al-Waaqidi ak imaam Ibn Sa'd ak yooyu nga xam ne dañu ne moom ki nga xamante ne moom la mooy Najaashi bi fatoon bi leen fatoon asxama comme niñ koy gisa léegi ci yenn riwaaya yi mu gën leer waaye gisoon nañu ci sa xadiisu seyna anas bi nekk saxiix imaamu muslim bnu alxajaaj alqushayri an-naysaabuuri raxmatullah alayhi kene kooku noonu du asxama du ki ko gëmoon waaye moo tax seydna anas ne wa laysa bin najaashiyi alladi salla aley mu ne nag bokkul ak ki mu bind leet négus boobu bokkul ak négus bi nga xam ne moom moo ko gëmoon ba mu génnee àddina mu jullee ko moom aleyhi salaatu wassalaam ci loolu ci lañ xame ne kon li gën a dëgër mooy ne ki mu bind lettre bi du najaashi ashama waaye keneen la ka nga xam ne moo ko fa wuutu wa kaana kaafira ginnaaw loolu kon tey ñu waroon a dugg ci lettre bi ñu waroon a dugg ci li nga xam ne mooy lettre bi loolu imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo bi sanadin da'if wa kadhalika tilmiiduhu imaam ibn saad tamit daal dina koy solo raxmatullaahi raxmatullaahi aley mooy lettre bi ñu bëgg a wax lettre bi ku mel nii imaam at-Tabari daal dina koy tudd boroom nasbu raaya di imaam az-Zayla'i raxmatullaahi alayhi indi na ko tamit ah waaye sanad yooyu waxoon nañ ci li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy li ci ginoon a dëgër kene sanad yi wéruñu naka noonu abu muusa almadini indi na ko ci àggalewu téerewu imaam ibn mandah bi bi bind ci saxaaba yi indi na fa nettali bi indi na fa lettre bi waaye ci sanad boo xam ne dafa am rupture dafa am rupture wax ne an yi après dafa bind lettre di tontu aleyhi salaatu wasalaam di ko won ne gëm na boole kook doomam jox ko ay kado ana lan la kon loolu mooy riwaaye yépp boo leen boole amul benn boo xam ne wér na ci te yenn yi dafa leeral ne asxamalata loolu noonu incha allah li gën a dëgër mooy doonul woon moom comme li imaam anas wax ci saxiixu imaam muslim ak ci na ko noon imaam al bayhaqi it soloo na ko moom it soloo lii ñuy bëgg a wax ci dalaa'ilu nubuwwa kon eh, ñoom imaam az-Zayla'i wak yooyu rahmatullah alayhi ñoom fi ñu ko jëlee ñoom ñu ngi ko jëlee ci yoonu kan ci yoonu ki nga xam ne mooy al-Waaqidi nga xam na kon bi sanadin da'if mu ne lettre bi lii wëcc na après di dañ la wax beneen boo xam ne imaam Ibn al-Qayyim nee na imaam Ibn Ishaq moo ko solo après foofu dina wax dina indi li imaam ibn al qayyim indi tudd na imaam ibn isxaaq moo ko wax ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi radi alayhi salaatu wassalaam kon mu ne lettre bi kan la ko yónni woon comme li imaam ibn hisham waxoon mu ne mu ko yónni woon wa ba'atha amr ibn umayya ad-damri ila najashi malik al mu yónni ki nga xam ne mooy amr ibn umayya ad-damri wa qad sabaqa an ra'ayna tarjamatahu walillahi alhamdu wal minna jiitu woon nañu gisoon tarjamaam moom seydina amr ibn umayya ad-damri radiyallahu anhu moom la yenent bi alayhi salaam yónni woon ci najashi boo bële nga xam ne mooy ki tuubul woon comme na mu ko doon yónni ci najaashi yi ba fa newoon waxoon nañ la ba mu doon denc saydatu ummu habiba ramla bint abi sufiana radiallahu taala ki mu yónni woon mooy seydina amr ibn umayya bi moom la yàgg yónni Éthiopie moo taxit it ka fa newoon di asxama ma ko gëmoon ba mu fa jógee it ba mu doon yónnee moom la yónniwaat ngir mu dem moom seydina amru bnu umaya ila najashi alladi jaa qab bada asxama radiallahu an kon lii wane woon ci kii bi lettre bi mu ne lii la woon moom imaam alwaaqidi mu ne yeneen ci ma lay saar saam lii la bindoon bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila najaashiyi malikil xabasha aslim ant fa inni axmadu ilayka allah alladi laa ilaha illa huwa almaliku alqudduusu assalaamu almu'minu almuhaymin wa ashhadu anna Isa ibn Maryama ruuxullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryama ruuxallahi wa kalimata alqaaha ila Maryama al-batuul at-tayyibati al-hasiina فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده wa inni ad'uka ila allahi waxdahu la sharika lah wal muwalaatu an taa'atihi wa an tatba'ani wa tu'mina billadhi jaa'a bi anni fa inni wa tu'mina billadhi jaa'ani fa inni rasulullah wa inni ad'uka wa junuudaka ila allahi azza wa jal wa qad ballaghtu wa nasaxtu faqbalu nasixati wassalaamu ala man ittaba'a al-hudaa loolu la imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if mu ne loolu mooy li nga xam ne moo doon lettre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii wane woon ci lettre bi mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa commencé bismillaahir rahmaanir rahiim comme ni nga xam ne noon la ubbee woon lettre yële yi ñu xam ne gisoon nañ ko te mu yónni woon ko Qaysar ak ki nga xamante ne mooy Kisra alayhima min allahi ma yastaxiqaan mu ne kon bismillah ci turu ko mu nga xam ne mooy allah lay tàmbale arraxmaani moom mu fees dell ak yërmande arraxiimi mi nga xam ne moom la yërmandeem daj ñépp te mu ne min muhammadin lettre bi mu ngi bàyyeekoo ci seydinaa muhammad aleyhi salaatu wassalaam rasuulullahi wala rasuulillahi di ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam ila najaashi yi mu jëm ci ki nga xam ne mooy annajaashi malikul xabasha nekk buurulee abi waa éthiopien yi di waa abisini mu ne ko aslim ant mu ne ko yow tuubal mooy aslim tuubal anta yow fa inni ahmadu llaha al ahmadu ilayka allaha alladi laa hu maa ngi sant yàlla di ko jottali di sant sama cant yàlla maa ngi koy sant te di ko jottali ba nga yëg ko alladi moom buur yàlla mi nga xam ne laa ilaha illa hu amul benn buur bu ñu war jaamu ci dëgg illa huwa ku dul moom boroom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne almalik mooy buur mooy ki nga xam ne mooy buur bi nga xam ne moo nekk benn kenn ci nguuram moom lépp te di ci soppandeku ci nguuram nu mu ko neexe almalikul quddus mooy ki nga xam ne aka sori ci wàññeeku wàññeeku yi nga xam ne moom la ko jaam yi di taqal rawatina rawatina comme ñi nga xam ne ñoo naan inna allaha naan moom mooy saalisu salaasa wal iyaazu billah li ñuy woote trinité ci christianisme ci chrétien yi alquddus mooy ki nga xam ne moom dafa tar mi nga xam ne noonu la sete ci yooyu ñu koy taqal assalaamu mooy boroom jàmm mooy kiy joxe jàmm waaye ki nga xam ne moo mucc ta set ci bépp bépp ayib ak wàññeeku al mu'minu mooy ki nga xam ne mooy dëggal yonentam yi aleyhim salaatu wassalaam ci mu'jiza yi nga xam ne moom lay jaarale ci seeni loxo al muhayminu mooy ki nga xam ne mooy boroom nguur gi boroom pouvoir bi nga xam ne moo tiim ñépp di surveiller ñépp ci lépp ci bépp jamono ak bépp fu waay mën a nekk mooy ki la tiim di la surveiller mooy al-Muhaymin ñépp mu wa ashhadu anna isa bna maryama ruuxullah wa kalimata tamaa ngi seede ne seydna isa ibn maryam alayhim asalaatu wassalaam ruuxullaahi mooy ki yàlla sànni ruuxam def ci moom wa kalimata mooy kàddoom alqaaha ko sànni ila maryam ci saydatu mariyam albatuul ki nga xam ne moo dog ci bépp bànneexu sëy boo xam ne moom lu jigéen di am ci góor amu ko waaye mooy ki dog dogoog àddina dogoog lépp jublu ci boroomam subhaanahu wa di ko jaamu amul leneen loo xam ne moom lay gis ko dul boroomam moom saydatu maryam alayhi salaam albatuul at-tayyibati alxasina moom saydatu maryam mu mu mu mu mu teey mi alxasinata sangewu aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom moo sànni kon ci moom ruuxam fa xamalat bihi mu daldi ëmb ki nga xam ne mooy seydina isa aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa xalaqahu min ruuxi mu daldi koy bind ci ruuxam googu mu ëf ci moom wa nafaxahu mu daldi koy ëf kama xalaqa aadama bi yadi comme ni mu bind seydina aadam aleyhi salaatu ci loxoom mu ne wa inni man aleyhi salaatu wassalaam ad'uka maa ngi lay wooyow annajaashi ilallahi di la woo jëme ci yàlla wahdahu moom dong képp trinité amu fi mooy au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit loolu amul déedéet benn rekk a am benn yàllaa am bokk ko kenn ñi ci des ñépp ay jaamam lañ waaw boo gisee fii mu préciser wa ashhadu anna isa mooy ne ñoom moom lañ jëmoon alayhi salaatu wasalaam ndax ashama ab chrétien la mooy maanaam ashama éthiopien yi même ashama ab chrétien la woon abaa muy tuub mais kii mooy ki ko wutu voilà mooy ñoom ñépp ay chrétien lañu woon léegi nag comme que ñoom Seyna Isa lañ ne lañ gëm mu wax leen ne kooku noonu di Seyna Isa sama mbokk la sama mbokk yonent la comme man maa ngi seede ne moom yàllaa ko yónni te ruuxam la waaye mooy du doomu yàlla de déedéet ruuxullah la waaye laysa billah du moom mooy yàlla te du tamit du doomam wal iyaadu billah xam nga lim wax fële almaliku fa inni ahmadu ilayka allah alladi laa ilaha illa huwa almalik alquddus alsalaam almumin almuhaymin loolu la aaya bu doon wax ci suuratul xashr huwa allahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almu'minu almuhayminu alazizu aljabbaaru almutakabbir subhaanallahi amma yushrikuun huwa allahu alxaaliqu albaari'u almusawwir lahu alasmaa'u alxusnaa yusabbixu lahu maa fi samaawaati wal ard wa huwa alazizu alxakiim mooy yenn ci turu almaliku alqudduus assalaamu almu'minu almuhaymin tur yooyu leen diwaat fii min asmaa'ihi azza wa mu ne kon wa inni ad'uka ila allah man maa ngi lay woo ilallahi ci yàlla waxdahu moom képp laa sharika lahu amul bokkaale maa ngi lay woo it wal muwalaata an taati que booy am alliance ak di bokk ak nit nga bokk ak ñoom an taatihi ci lépp nekk ci topp topp yàlla lépp nekk ci topp yàlla mu nekk ci yoonu yàlla boo am alliance ak nit di am ak relation ak moom sa doxalin ak moom lépp na nekk ci li nga xamante ni ci topp yàlla lay nekk wa an tatba'ani ta nga topp ma wa tu'mina billadi jaa'ani fa inni rasulullah sallallahu wa sallam te nga topp ma nga gëm li nga xam ni moo ma dikkal ndax man ndaw yàlla la man alayhi salaatu wassalaam wa inni ad'uk te man maa ngi lay woo yow an-Najaashi waaye yemuma ci woola rekk waaye wa junuudaka ak sa arme bi ilallaahi ndax woo Najaashi yi mooy woo boo woowee buur bi mooy woowaale nga ñi nga xam ne ñooy ay sujet mu gën koo leeral nag ne ko wa junuud te ñooñu ñooy kilifa yi mooy armée yi woo buur beeg armée bi mooy ne ñépp duggaale nañ ci biir maa ngi leen di woo yéen ñépp woowu leen ci leneen woowu leen ci dara waaye li ma leen di moo mooy ilallahi ci buur yàlla azza wa tedd na te màgg na mu ne waqad ballaghtu wa nasaxtu man nag boo jotee sama lettre yëgal ne jottali naa li nga xam ne moo ma waroon wa nasaxtu te laaye biir naa faqbalu kon nag nangu leen nasixati sama laaye biir samay conseil wassalaamu te yal na jàmm nekk ala man ittaba al huda yal na jàmm nekk ci ki nga xamante ne moom moo moom moo topp li nga xamante ni mooy dëgg gi mooy ki topp njub gi yal na jàmm nekk ci moom loolu la imaam al waaqidi raxmatullah alayhi wax ne loolu moo newoon ci li nga xamante ne mooy lettre bi mu yónni woon yonam alayhi salaatu wasalaam Amr ibn Umayya ad-Damri ngir mu jox ko an-Najaashi mi nga xam ne ci li gën dëgër mooy ki wutu woon Usaama imaam Ibn al mu ne boo demee ci euh, téereem bi Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne fa qaala ibnu Isxaaq inna Amran qaala la mu ne kanta imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi dane seyna amr ibn umayya bi mu demee ci xam nga mooy riwaay bii moom dane asxama la woon loolu wax naa la ne mais demewul loolu du li gid dëgg loolu du lu dëgër comme li mu ñëwee ci imaamu muslim bi sanadin saxiix an anas mu ne foofu bi mu ñëwee ko yaa asxama inna alayya alqawla wa alayka alistimaa dafa ñëw na ko yaw asxama de man amr man maa war a wax tey yow nga déglu innaka ka annaka fi riqati alayna wa ka anna fi thiqati bika mink li anna lam nadunna bika xayran qatt illa nilna ko yow danga nekk dafa mel ni te lool lu vérifié wu la mooy danga am ak ñeewante akuk tooy akuk uh, uh, uh, nooy suñu côté ak ñun mooy dag ñu yéeme jàmm dag ñoo yërëm ñun ñi fi daw làqu si waka anna ak suñu jullit ñi am nga daal penchant boo xam ne bu baax la ci jullit ñi te ñun nag mu ngi mel ni te loolu it lu vérifié la lu vérifié wu la mooy ne ñun dañoo am confiance ci yow ndax kat ñun masuñoo yaakaar njortu la lu baax ci yow lu dul ne ne bu ñëwee ci yow dinañ ko am lu dul am nañ ko ah mu ne walam naxafka ala shay'in qatt illa amanna mu ne te amul dara loo xam ne dañ ko doon ragal ba ñëw ci yow lu dul ne am nañu kóolute fi yow biñ agsee ci yow mu ne ko nag waqad axadna alxujjata aleyka min fiik al injiilu baynana wa baynaka shaahidun mu ne ko te nag ah jël nañ ci yow preuve mooy preuve bi nga xam ne mooy preuve xam nga preuve argument voilà argument bi argument day nekk pour yow wala contre yow moo tax li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon doon alqur'aanu burhaan alqur'aanu burhaan mu ne alqur'aan li nga xamante ne burhaan mooy alqur'aan imma xujjatun laka wa xujjatun alayk day nekk argument pour yow wala rek mu nekk argument contre yow mu ne ko nag ñun jël nañ am nañ argument contre yow ci sa te ci yow lañ ko jële ci sa génn ndax yaa ko seede woon al injilu l'évangile mooy téere bi nga xam ne mooy téere bi ngeen yor na wa baynaka shaahid mooy suñu seede suñu diggante yow moom de te mooy àttekat bi nga xamante ni laa yajuur du tooñ du jeng mu ne wa fi daalika mawqi'u al-hazzi wa isaabati al-mafsal wa illaa fa anta fi haadha an al-ummi kal yahuudi fi Iisaa ibn Maryam mu ne ko lool nag mooy mbir mi day mujju nekk loo xamante ne nii mooy dootul jaas sa amul dara mooy ne pour euh, argument yi ñuy indi te ma koy jële sa gémmiñ te aw te tamit injiil nekk suñu seede sama digganteeg yow sama digganteeg yow loolu mooy amul dara loo ci mën a échapper moom manu ko manoo ci échapper wu manoo ci rétrécir léegi nag lenn la sinon rek mooy yow li li nga mën a tee def mooy topp waaw topp li nga xam ne moom lañ lay woowe sinon rek boo ko deful dangay mel ni yàgg yonent bii nga xam ne ummi la mooy illettré la mooy jàngul muy alayhi salaatu wasalaam bu boobaa boo toppul dëgg ji mu indi dangay mel ni ni yahuud yi mel ak Seydina Isa ibn Maryam li nga xam ne moom nga moom nga gëm mu ne waqad farraqa nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam rusulahu ila nnaas farajaaka lima lam yarjuhum lahu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag ay asxama ba léegi mu ne Amr ibn Umayya ad-Damri mooy wax radiyallahu anhu mu ne moom nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal dinay joxe tasaare li nga xam ne mooy leetaram yi ci nit ñi mooy yi mu yónni comme li imaam kii wax Seydina dafa yónni ila Kisra wa Qaysar wa najashiya wa ila kulli jabbaarin yad'uuhum ila Allahi azza wa dafa bind Qaysar Kisra bind Qaysar César bind najashi bind ila kulli jabbaar ci bépp despote ak buur yi nga xam ne ñoo newoon foofu yad'uhum di leen woo ilallahi ci buur yàlla azza wa jal mu ne ko kon nag yeneen bi alayhi salaatu dafa tasaare yonent ndawam yi ci nit ñi moom nag am na ci yow yaakaar goo xam ne amu ko ñoom ci ñoom yaakaaru ko ci ñoom mu ne euh, mu daal di lay wóolu ci loo xam ne moom dalee na ragal moom moom amul kóolute ci ñoom ci loolu lim amul kóolute ci buur yooyu moom am na ko ci yow mu ne fa qaala an-Najaashi bi mu paree lool na najaashi ne ashhadu billahi annahu an-nabiy an-nabiyyu al-ummiyyu alladhi yantaziruhu ahlul kitaab wa anna bishaarata Muusaa bi raakibil himaar ka bishaarati Iisaa bi raakibil jamal wa anna al-ayaana laysa bi ashfa min al-xabath mu ne am Najaashi ne ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul buur yàlla maa ngi ashhadu billah maa ngi seede di seedeloo yàlla di seede ci yàlla ke ne moom mooy yonent bi nga xam ne mooy bi jàngul bi illettré bi nga xamante ne nii moom la waa ahlul kitaab les gens du livre doon xaar te mooy mbégam mooy bonne nouvelle ba naa Muusa doon joxe ne mooy koy ñëw te day war mbaam te sëy Isa tamit doon ko bégle ne mu ngi ñëw te warkatu géléem la woon te nag gis liñ naan mooy li wolof di wax gis euh, euh, euh, gis non weddi gis bokk ci mooy li nga ne jàkk bokkul ak liñ lay nettali wa anna al-ayaan laysa bi ashfa bi ashfa min al-xabar ah. ndax moom loolu dañ ko doon nettali mu ne summa kataba an-Najaashi wa anna al-ayaana mooy li nga ne jàmm jàkkaarloog moom lay sa nekkul bi ashfa loo xam ne moo gën a faj sak sak bëgg xam minal xabari ci li nga xamante ne mooy luñ la nettali mu ne ginnaaw gi summa kataba ilaa summa kataba najashi jawaaba kitaabi nabi mu ne ginnaaw gi an najashi bind di tontu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu boobu wax naa la sànq kene tamit imaam imaam kiwb kan moo ko toon kan moo bind loolu kan moo nettali lool imaam al-Waaqidi comme ni ko ñoom imaam az eh, borom Nasbu Raaya indi eh, kii eh, ak borom kii nu tudd Abu Muusa al-Madini ci tatimmatu kitaabu saxaaba bu imaam Ibn Manda ci sanad boo xam ne wax nañ la ne sanad boobu noonu wéru mooy dafa am rupture que moom dafa yónnee ab téere bind ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne bismillahi irrahmaani irrahim ila muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min annajaashiyi asham salaamun aleyka ya nabiy allah min allahi allahu alladi laa ilaha illa huwa amma bacd faqad balagani kitaabuka ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam fi ma dakarta min amri isa fa wa rabbi samaa'i wal ardi inna isa alayhi salaam laa yaziidu ala ma dakarta sufruuqan innahu kama dakarta wa qad arafna ma bacasta bihi ilayna wa qad qarrabna ibnu waqad qarrabna ibna ammika wa ashaabihi wa ashaabahu wa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saadiqan musaddiqan waqad baaya'tuk wa baaya'tu ibna ammika wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin mu ne lii la An-Najaashi tontu mu ne bismillahi rahmaani rahiim ci turu buur yàlla mi nga xamante ne moom arrahman mooy ki fees dell ak yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu moom lay tàmbale moom asxama bul fàtte ne riwaaye bii mooy wérul dama ne la woon comme ko waxoon naa dinaa la tuddal ñoom li ñu wax mooy dinaa la ko tuddal comme li ñoo loxoon rek mooy siira bi nekkul na li ñu wax yépp lu wér la mais quand même dinañ dinañu wax ne dinañu wax ne wér dinañu mooy dinañu ne lii li wér dinañ ne lii wér na li wérul ba ku nekk xam fi ngay teg sa tànk xam li dëgërul voilà ne bu doon ne lool kese la kon bari na yoo xam ne kenn du ko doo duñu ko nettal dañ koy sotti waaw kon dañ koy sotti mu ne kon bismillaahi ci turu buur yàlla lay tàmbale mooma an-Najaashi ashama arraxmaani mi fees dell yërmane arraxiimi te yërmaneem yaatu ilaa muhammadin mu jëm ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah di ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam min an najaashi jëluge ci man najaashi mi nga xam ne mooy asxama mu ne yàll na jàmm nekk ci yow yow rasulullah ak yërmandeem ak ay barkeem yàlla mi nga xam ne laa ilaha illa amul benn buur ku dul moom amma ba'du ginnaaw lii mu ne ko sa téere bi nga bind yow ndaw yàlla bi sallallahu alayhi te tudd ci li nga tudd ci seydina isa alayhi salaam wassalaam jot naa ko jote na ma maa ngi wàcc yàlla këne eh, boroom asamaan ak suuf foo wa rabbi samaa'i wal ard inna isa sayna isa di alayhi salaam laa yaziidu ala ma dhakarta sufruqan yokkul ci li nga xam ne moom nga tudd lu toll nii euh, lien bi am entre euh, euh, nu mu tudd lien bi am entre kiiwu saalu tàndarma ak gis nga buum gu weex gu ndaw googu di ci nekk ni ñuy taqalooy mu ne loolu noonu amul lu toll noonu lu mu ci mooy ne li nga wax nii nii noonu noonu la deme noonu mu ne ko innahu kama dhakart li am ba des mooy moom mu ngi demee comme ni ñu ko tudde noonu la deme mooy du mooy wuute nag li nga xam ne moo siiwoon ñenn ñi naan doomu yàlla laaj loolu amul mu ne waqad arafna ma ba'atha ma bu'itha bihi ilayna mu ne ko ñun xam nañu li nga xam ne moom lañ la yónni pour nga indil ñu ko nun ñit ñi muy risaala gi loolu xam nañ ko ak lettre bi ñu yónnee di ñu woo ci lislaam mu ne man nag teral naa sa doomi ibn amika sa doomi baay tex bi mooy kan la ko bëgg a wax doomu bàyyite xam ban Amr ibn Umayya non non Jaafar Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ndax Abi Taalib moom mooy frère Seydina Abdullah mi jur yonent bi alayhi salaatu wassalaam di bàyyite xam moo tax ter mu ne ko teral naa ko jegeel naa ko ibnu ashaabahu ak ñi nga xam ne ñooy àndandoom yi fi jógul mu ne fa ashhadu maa ngi seede annaka ko yow rasulullahi ndaw yàlla nga sallallahu alayhi wa sallam saadiqan musaddiqaa ku dëggu nga te ku ñuy dëggal la waqad baayaatuka te man jaayante naag yow wa baayatum na am ko jaayante naag sa doomi ki nga xam ne mooy sa doomu mbokk bi sa doomu baaytex bi wa aslamtu ala yala yaday tuub naa ci loxoom lillaahi ñeel jébbalu buur yàlla ngir buur yàlla rabbil alamin moom mi nga xam ne mooy boroom mbindeef yi moom mi nga xam mooy boroom mu ne lool mooy lettre bi ah, kii boo demee ci tatimmagu imaam ibn manda boobu ñu la doon wax foofu mooy bi mu bindee affaire bi da ko booleeg doomam ak tontu bi boo xam ne wax na ci comme niñ ko gisee que moom tuub na waaye mu boole kook doomam moom asxama euh, waaye doom ji bi muy dem dafa ànd ak soixante personnes ci éthiopiens yi waaye seen gaal gi dafa mujj li nga xamante ne lap ci yoon bi ñoom mujj ñu àgg loolu mooy li nga xam ne moom lañ tudd ci wàllu lettre bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam yónni woon ci nga xam ne mooy asxama ci loolu ci riwaaye yi waaye loolu wax nañ ne loolu du lu dëgër comme l'imam Ibn al-Qayyim wax bi mu tuddee yii yépp comme niñ ko waxee woon ci jataay bi weesu ci la waxe moom li mu wax moom imam Ibn al-Qayyim ne eh, qultu wa hadha wahmun wallahu a'lam ne lii nag ak def defe la ak def ak def de dafa dafa def defle ndax ashama bi yonent mi alei satu yónni woon leer bokkul ak bi nga non Najish Najashi bi mu yónni woon bokkul ak Najashi bii ndax kële dafa tuuboon comme ni mu leere ni mu ñëwee leer ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn radiyallahu ta'ala kon loolu mooy li dëgër que ne kon lettre bi ki ñu ko yónni woon mooy ki wee ki weddi woon yonent bi alayhi salaatu gëmuloon moo tax imaam Anas ne wa laysa bin Najashi alladhi aslama alladi salla alayhi bokkul ak Najaashi bi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam moom la jullee woon kon ginnaaw lettre boobu <coughs> kon ginnaaw bi ñu gisee lettre alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la yónni Kisra gis lettre an yi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni ki nga xam ne mooy Qaysar gis nañ lettre bi nga xam ne moom la yónni ki nga xamante ne mooy an-Najashi léegi mu des ci lettre yooyu ba léegi muy beneen lettre boo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam da ki nga xam ne mooy ah, al-Muqawqis muqawqis kan mooy muqawqis waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu al muqawqis waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu kene moo doon malikul iskandariya al iskandariya moom moo ne woon ki nga xam ne mooy buur ba ah moom nag lettre bi këna yonent bi aleyhi salaatu salaam yónni woon na ko imaam ci moom imaam ibn Sa'd daal dina koy solo jële ko ci sëriñam di al-Waaqidi eh, naka noon boo demee ci imaam ibn Hisham solo na ko ci càll la boo xam ne ci imaam ibn Lahi'a la jaar boo xam ne da ko gàttal boo demee waaye mooy yooyu noonu dëgërul riwaay imaam ibn Hisham bi dëgërul imaam al imaam ibn Sa'd gis nañ ne boobu jar am na luy koy dëgëral ci xadiis boo xam ne imaam Abu Bakr al-Bazzaar moom moo solo te imaam ibn Hajar al-Asqalaani tudd na ko ci al-Isaaba bi muy yaf tarjama bu Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata imaam alxaafiz ibn xajar foofu ah, ibn xajar foofu mu ne axrajahu ibn shaahin min tariq yaxya ibn abdirahman ibn xaatib an abihi an jadde mu ne imaam ibn shaahin soloo na ko ci yoonu yaxya ibn abdirahman di doomi xaatib mu jëlu ko ci baayam di xaatib ibn xaatib ibn an abihi mu jëlu ko ci baayam mu jëlu ko ci maamam di xaatib ibn abi baltaa waaye problème bi mooy imaam Shahin moom Ibn Shahin moom matruk la euh, waaye am na ci yeneen yoon yoo xam ne ñëw na ci yoo xam ne yenn yi day dëgëral yeneen yi kene lettre alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la yónni woon al ak li nga xam ne moom la moom mu al-Muqawqis defaloon alayhi salaatu wassalaam ci ay teraanga euh, te bokk na ci yooyu di ko dëgëral bon am na yoo xamante ne nii mu ngi ci imaam eh, alxaafiz ibn xajar daal na koy indi daal di ciy guddal boo demee yoo xam ne na yi ne yu koy dëgëral yu nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn alxajaaj alqushayri an-naysaburi boo demee it ci borom nasbu raaya tamit daal dinay guddal affaire boobu noonu yooyu mu nekk yoo xamante ne ni boo demee it ci boroom albidaaya wa nihaaya di al imaam alxaafiz ibn kathir moom it indi na foofu fa imaam albazar wax nañ la sànq kene moom it soloona yu mel noonu liy gën a dëgër insha allah mooy xadiis bi day nekk loo xam ne xasan darajatul xasan bi shawaahide ndax yoo xam ne mooy yi koy dëgëral mooy yi tax bu baax mooy pour yeneen yi nga xam ne yu bari yi nga xam ne dañoo dañoo ñëw di wax ci lool léegi kon euh, al-Muqawqis imaam Ibn Hisham neewoon na wa ba'atha Haatib ibn Abi Balta'a ila al-Muqawqis malik al-Iskandari mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni seydina Abi Baltaata yónni ko fan mu ne ilal Muqawqis na ko noon fàtt naa kii imaam e, kii imaam e, na ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa voilà fi Dalaa'il fi na ko tamit ci Dalaa'il an-Nubuwwa moom imaam raxmatullaahi alayhi imaam ibn Isxaaq tamit daal dina koy solo jële ko ci imaam az-Zuhri moom mu jële ko ci Abdurrahmaan ibn Abdul Qaari moom mu nettali ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba'atha Haatib ibn Abi Balta'a ila al-Muqawqis saaxib al-Iskandariya kon loolu imaam ibn Isxaaq soloon na ko mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa yónni ci Xaatib ibn Abi Baltaa yónni ko fan ilal Muqawqis ci Muqawqis saaxibil Iskandariya di buuru jiitu ki nga xam ne mooy mooy Alexandrie bu Égypte Iskandariya léegi lan la wax sànq waxoon nañ la riwaay bi nga xam ne moo jaar ci Xaatib ibn Abi Baltaa imaam Ibn Shaahin solo na ko na ko noon imaam al-Bayhaqi mu ne mooy boo xam ne ne Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa est-ce que Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa mas nañ ko gis defoon nañu tarjamaam xam nañu kan mooy Xaatib ibn Abi Baltaata xam nañ mooy kan moom Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa defoon nañu tarjamaam walillaahi walillaahi alhamdu wal minna léegi kon imaam kon buñ jëlee riwaaya bu imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi alayhi mu ne moom imaam al-Bayhaqi fekk mu ngi ko jaare eh, eh, riwaayam bi nag dafa xaw a gudd moom imaam al-Bayhaqi eh, ñu wax càllale bi mu ne axbarana Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Amr al-Hammaami al-Muqri bi Baghdad wa rahmatullah rahimahullah mu ne nettal na Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn amru ba ni muy dem bi Bagdad mu ne Bagdad lañu ko nettalee rahimahullah yal na buur yàlla yërëm ko qaala mu ne xaddatanaa abu marwan mu ne nettali nañu abu marwan moom mooy kan mu ne abdulmalik ibn muhammad ibn abdulaziz almarwani qaadi madinati rasul ar madinati rasuli bilmadina mu ne moom Abdul Malik ibn Muhammad boobu di doomi Abdul Aziz al-Marwani moo doon juge boo xam ne juge la woon qaadi la woon foofale ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam qaala mu ne haddathanaa nettali Abu Bishr Muhammad ibn Ahmad ad-Duulaabi mu ne di nga xam ne mooy Abu Bishr moo ñu nettali di Muhammad di doomi Ahmad di ad-Duulaabi qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Abul Haaris Abul Haaris di Ahmad Abul Haaris di Ahmad ibn Sa'iid al-Fihri qaala moom mu ne haddathanaa nettali nañu Haaruun ibn Yahyaa al-Haatibi mu ne Haarun di doomi Yaxya al-Xaatibi moo ñu nettali mu ne qaala nettali nañu xaddatanaa Ibraahimu mu ne xaddatanaa nettali nañu Ibraahimu Ibraahimu ibn Abdirahmaan di doomi Abdirahmaan annahu qaala mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu Abdirahmaan ibn Zayd ibn Aslam mu ne Abdirahmaan di doomi Zayd di doomi Aslam moo ñu nettali an abiihi mu jële ci baayam muy asa muy Zayd ibn Aslam qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Yaxyaa di Yaxyaa ibn Abdurrahmaan Yaxyaa di doomi Abdurrahmaan moom mu Abdurrahmaan moo di doomi Xaatib an abiihi mu jële ci baayam di Abdurrahmaan an jaddihi Abdurrahmaan jële ci baayam di Xaatib ibn Abii Baltaa moom mu ne kon moom Seydina Xaatib Euh, riwaay bi à part loolu xam nga surtout doomi euh, kii Zayd ibn yi kii nii Abdurrahman yi am na lu imaam Ahmad wax ci ñoom mooy ne ñoom seenu wér daa des moo tax càllale yi dañoo nekk yoo xam ne bi shawaahid lañuy ne xasan lañuy nekk xasan mais pas ñoomuk ñoom kenn Seydina Xaatib mu ne ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Muqawqis malika malikil iskan iskandariya mu ne ba'athani yónni na ma rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila al-Muqawqis ci Muqawqis nekk malikul iskandari malikil iskandariya di buuru Alexandrie Alexandrie mooy bu Égypte mooy Égypte dëkk bu yàgg boobu al iskandariya mu ne qaala fa xayya fa xayyaytuhu bi kitaabi rasulullah rasulillah sallallahu alayhi wa moom seydna xaatib ibn abi baltaa gisoon nañu gisoon nañ ko mu ne fa jittuhu fa fa bi kitaabi rasulillah nee na ma ëndil ko nee na ma andil ko téere lettre alayhi salaatu wassalaam nee na ma andil ko téere yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa anzalani fi manzili wa aqamtu inda nee na ma toog fa moom bi ma ñëwee mu accueillir ma moom al Muqawqis ma nekk fa moom summa ba'atha ilayya mooy fi ma dalal ma nekk foofu mu dalal ma benn bërëb mooy bu gan ñëwee eh, ñiy dem kër sëriñ si xam nañ ci dara surtout bu dee ku fa nar yàgg la dalay dalal fenn utal la foo xam ne néeg boo xam ne fa ngay ne nee après mu yónnee ci man summa ba'atha ilayya wa qad jama'a batariqata mu ne mu yónnee ci man waqad jamaa batariqata mu dajale ses fidèles conseillers ba ñu nekk ci wetam dar ko mu door yónnee ñu woow ma ci ñu woolu ma ma ñëw waqaala bi ma agsee mu ne ma moom Muqawqis di malikul Iskandariya le roi d'Alexandrie mu ne inni sa'iluka an keneen fa uhibbu an tafhama anni mu ne ko man bi ma agsee nee na mu ne ma man daa am lu ma lay laaj damaa bëgg nag nga xam loo ma nga comprendre loo ma ma lay laaj waaw mooy damaa bëgg daal am na li ma lay laaj dama cee bëgg am compréhension bu leer nee na qultu ma ne man xaatib ma ne ko halum ma ne ko kon maa ngi lay déglu bismillah man ngaa indi sa laaj ma xool qaala mu ne ma moom almuqawqis axbirni an saaxibik alaysa huwa nabiyya qultu bala huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam première question almuqawqis mu ne ko man dama lay laaj ci sa àndandoo bi mooy yonent bi alayhi salaam yow alaysa huwa nabiyya est-ce que moom yonent la loolu mooy sama premier laaj est-ce que réellement yow sa waa ji la fi yónni moom yonent la nee na qultu ma ne ko balaa hakay yonent la huwa rasulullah ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam buur yàllaa ko yónni xaala nee ma ne man ah, mu ne ma moom xaatib ibn abi baltaa famaa lahu kon lan moo tax xaytu mooy muqawqis ne ma muqawqis ne ma famaa lahu famaa lahu xaytu kaana hakada lam yad'u ala qawmihi xaytu axrajuhu min baladihi ila gayriha nee na Muqawqis na ma mais bu dee ne moom bu dee ne moom yonent la comme li ngi ma wax que ne dëgg-dëgg yàllaa ko yónni mais lan moo tere lan moo tax ñaanul yàlla ci ñoñam ñi ko génne ñi ko génne dëkkam lu tax ñaanul seen kaw yàlla ñaan leen yàlla buur yàlla alak leen ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko génne bu dee ne yonent dëgg la kay mooy ne kon daa war a nekk koo xam ne ñaanam buur yàlla koy nangu léegi comme que ay ñoñam ñoo ko génne màkk mais lu tax ñaanul yàlla alak buur yàlla alak ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy waa Makka lu tax hein léegi léegi bi mu waxee lool Xaatib nee na ma ne ko fa qultu ma ne ko Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam alaysa tashhadu annahu rasulullah nee na ma ne ko est-ce que Seydina Isa ibn Maryam yow Muqawqis seede nga ne moom ndaw yàlla la qaala balaa ci saa sama ne ko ah kay loolu kay seede naa ko mu ñëw ay chrétien lañ mooy les coptes moom moo doon malikul iskandariya malikul qubt al qibt voilà mooy kiiwu copte yi nee na kultu léegi bi mu ma nee ah kay seede naa ne moom yonent la nee kultu ma ne ko famaa lahu haythu akhadahu qawmuhu fa araadu an yaslubuuhu allaa yakuuna da'aa alayhim bi an yuhlikahum allahu hattaa rafa'ahu allahu ila as-samaa'i ad ko waaw kay comme que la demee yow gëm seede nga ne ndaw ndaw yàlla moom Seydina Isaa mais lan moo tax moom bi ko ay nitam jëlee bi ngir daal koy ngir daal di koy pendre bi ñuy waajal loolu le bi ñuy waajal pendre ko allah yakuna daa alayhim lan moo taxoon lan moo tere woon kon mu ñaanoon seen kaw ñaan yàlla alak leen waaw ah, lu tere woon kon mu ñaanoon buur yàlla alak leen manul woon a njëkk a def loolu manu leen woon a woo ñaan yàlla mu alak leen ba buur yàlla di ko yëkkati ba bu ko defee buur yàlla du fi nekk di ko yëkkati ci moom hatta rafa'ahu Allah ila samaa'i dunya manoon na ñaan yàlla seen kaw rek bañ ko bañ naree lool bañ naree lool mais manoon na ñaan comme que ay noonam ñoo ko ay ay waa ñoñam ñoo ko di mooy waa côté yaayam muy waa banu Israël ba waajal di ko waajal mais lan moo tewoon mu ñaan seen kaw bu ko defee buur yàlla di ko yëkkati du ko ci ci asamaan du ko ci fekk mu ne bi ma ko tontooleel fa qaala lii anta hakim qad jaa min indi hakim nee bi ma ko tontoolool mu ne ma anta hakim yow ku yow ku sage nga mooy yow ku xereñ nga ñaw xel nga qad yow fi nga yow ku ñaw xel nga ku ku xereñ nga te ci ku xereñ nga jóge ndax tontu bii moom mooy bu ma xalaatoon lii waruma la woon a laaj laaj boobu ndax du yonent moom fu ko ay ñoñam daal di weddee rek mu ñaan buur yàlla alak leen ah non bu doon lool rek lañuy xame ne kii diw yonent la bu dee ay ñoñam weddi nañ ko te ñaanul buur yàlla alak leen rek mooy du yonent kon mu ne ko yow cause que seede nga ne Seydina Isa alayhi salaam yonent la mu ne ko waaw mu ne ko mais ba gaa yi bëggee naree euh, crucifié ko mais lan moo tere woon kon mu ñaan buur yàlla seen kaw buur yàlla alak leen ñaan leen yàlla ba buur yàlla di ko yëkkati di ko yëkkati ci asamaan du ko ci fekk mu ne ko ah anta hakim qad jaa min indi hakim ne ko yow de ku xereñ nga te ki nga jóge it ku xereñ la mooy yow ni nga mel benn toq la ca fu nga jóge allahu la mooy booy ànd ak moo tax jàngalekat bu ne day bàyyi ay traces ci ki jàngal day bàyyi minimum trace ci ki muy jàngal léegi loolu bu dee mooy jàngalekatu ordinaire yi xalaatal ki nga xam ne mooy mooy ndayu xam-xam nag ki nga xam ne moo ko yar jàngal ko kooku nan la noon nan la war a lan la war a bàyyi ci kooku loolu moo tax bokk na ci li tax saxaaba yi raw ñépp mooy ñoom xam nga fii ku la wax ku ne mooy source bi direkt amu ko moom ñi ñu ko amee saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu amee woon source bi keneen ku dul ñoom amoo ko mooy ñoom dañ doon dund ak bi di dem këram di ko fekk di toogi jataayam mu leen di irriguer loolu nag ku dul ñoom amoo ko ci noonu man nga ko amee neneen mais amee woo ko comme ñoom ni ñu ko amee waaw moo tax mu ne ko anta hakim qad jaa min indi hakim yow de ku xereñ nga jaka nga bàyyi ko ku xereñ la de <laughs> moo tax ku nekk ci ñoom rek boo ko xoolee am na yooy xool ci moom yonent bi alayhi saat salaam ngay gis ci saxaaba yi radiyallahu anhu am na ñoo xam ne nag ci ñoom ndax ñoom ñépp yemuñu am na ñoo xam ne boo leen gisee rek yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam ngay mel ni moom nga gis te loolu dans leur ñoom ñépp noonu lañ mel waaw dañ cee gin a rawante nag dañ cee gin a rawante moo tax nan la xame xereñu aleyhi salaatu wassalaam laata muy mu ndax moom da doon dute ndax est-ce que yonent la ndax moo tax mu koy laaj muy laaj naan ko est-ce yonent la mu ne ko waaw mais ci kaw léegi mu pose question boo xam ne pour moom bu dee yonent la lan moo tax deful lii mu ne ko waaw kon yow bu dee naa Isaa yonent la boo xam ne gëm nga ko lan moo tax moom deful lii mu xam ne ah kii kii kii xarañ naa te fu mu jóge it comme jóge kooku it ku xarañ la mu ne ko <clears throat> haadihi haadihi hadaaya ab'athu biha ma'aka ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ursilu ma'aka bi badraqatin yubadriqunaka ila ma'manik mu ne ko lii nag ay cadeau la lii ay cadeau la mooy bi mu ko jàngalee lettre alayhi salaatu wassalaam moom al Muqawqis ba pare waaw bi mu ko jàngalee lettre bi eh, kii ne ko eh, mu ne ko lii ay cadeau la al Muqawqis mooy moom gëmul mooy mooy nekkul jullit mais mu ne hadihi hadaya ab'athuha biha ab'athu biha ma'aka ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko li ay adiya la ay kado la yoo xam ne dama la koy yónni joxaale ko boo demee nga joxal ma ko moom nga joxal ma ko moom alayhi salaatu wassalaam mu ne ko te dinaa la yónnee bi badraqatin yu badriqoonak dinaa la yónni ay soldaar yoo xam ne ñoo lay garder voilà yu na yubadriquunaka mooy yaxrusuunaka mooy ñoo xamante ne nii ndax al mubadriqu mooy al alxaaris mooy ki nga xam ne gardien la mooy ñi lay ay garde dinaa la yu ne garde du corps yoo xam ne ñoo lay garde ilaa ma'manika ba fa ngay amee kóolute mooy ba fa ngay bu la neexee ba Medina wala boog ba fa nga xam ne daal boo fa xasee àgg léegi yow jàpp nga ne am nga kóolute ci yoon wi ñoom ñu dëpp léegi mu ne qaala mu ne fa ahda ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thalaatha jiwaar minhunna ummu ibrahim ibn rasulillah wa waaxidatun wahabaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li abi jahm ibn hudayfa al-adawi wa waaxida wahabaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li hasana ibn thabit al-ansari ah mu ne bokk na ci kado yim jox yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog ay ay jaam ñetti jaam yu jigéen woo xam ne Maariya mi nga xam ne moo jur Seydina Ibrahim di doomu aleyhi salaatu wassalaam Maariya al-Qibtiyya ak keneen koo xam ne beneen jaam bu jigéen boo xam da ko yonent mi aleyhi salaatu salaam da koo jox Abu Jahm <laughs> ibn Hudayfa al-Adawi itini bi bi bi bi bi eh, bi xadiis ah, bi xadiis bi bi yonent mi alei doon wax ne nañ ko jëlal yére bi ñu jox ko Abu Jahm te indil ko bosam voilà mooy Abu Jahm moomu ibn fa al-Adawi moom la ko jox mu ne keneen ki wa wahaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam Hassan kooku Sirin la tuddoon Siiriin mu daldi koy jox Seydina Hassan ibn Thabit al-Ansari voilà am na kanta imaam ibn Ishaq ci riwaaya boo xam ne imaam at-Tabari moo ko solo foofu dane mooy ci yoonu imaam ibn Ishaq dane ñeenti jaam la ko la ko may Euh, après moom imaam euh, Ibn loolu la tudd bokk na ci li nga xamante ne ni moom ci kado yooyu bokk na ci kado yooyu noonu mu ko joxoon benn jaam boo xam ne tamit benn jaam bu ñuul la woon boo xam ne turam moo doon ma buur mu joxoon ko tamit ay xuffu yoo xam ne yu ñuul la woon ah, yoo xam ne yu yoo xam ne la woon yoo xam ne nag amul woon dara lu ko rax joxoon na ko tamit moom Muqawqis baghla bayda ismuhu duldul joxoon na yonent bi alayhi salaatu salaam benn berkelle boo xamante ne bu weex la turam moo doon duldul duldul la tuddoon Eh, buur mii nag muy muy buur mooy jaam bi mu ko joxoon moom dafa neen koo xam ne ñoom dañ ko tàppoon comme ni ñoom buur yi temps yooyu doon def mooy eunuque yi niñ naan eunuque bu ma prononcé bu baax eunuque yi comme ci persant yi ni mu ci bari woon ñoo xam ne seen jaam yi dañ leen di tàpp bu ko defee duñ manal dañuy jàpp mu ko defee du ñu am benn bànneex ci aram yi ñu am jigéen ña ñu am ak ñoom buur yéeg yooyu te ñoo leen di liggéeyal du ñu am benn xemmenteef ci ñoom voilà kon loolu mooy yi nga xam ne kon mooy kado yi nga xamante ne ni moom la joxoon moom euh, euh, sayyidatu moom la Euh, al-Muqawqis joxoon ki nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye moom na tuubul woon de voilà jox na ko daal ay adiya ay hadaaya waaye moom ci boppam duggul woon ci lislaam moom euh, Muqawqis joxoon na ko tamit am mbaam joxoon na ko tamit aw fas euh, tamit loolu lépp tudd nañ ne jox nañ ko ak lem ak yeneeni mbir yoo xamante ne nii moom jox na ko waaye tuubul moom almuqawqis kon loolu la tontu alayhi salaatu wassalaam joxaale ko jaam yooyu maariya boobu nag nekkul woon soxna ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne mooy jaam la woon boo xam ne am nag moom doom di seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaye mu génn àddina bi mu nee tout tànk moom seydina ibrahim kon loolu mooy lettre bi nga xam ne moom la yónni woon ci al Muqawqis kon ci jotaay bii di ñëw incha allah ñu gis yeneen lettre yoo xam ne moom la yónni woon ci buur yi nga xam ne ñoo ne woon foofu la ci buuru arab yi incha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala